ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa maa yastawi al-a'maa wal-basiir wala zulumaatu wala nuur wala zillu wala alxaruur wa maa yastawi al-axyaa'u wala al-amwaat inna allaha yusmicu man yashaa wa maa anta bimusmicin man fil qubuur suñu boroom tabaaraka di wax ci laaya fukk bi ak juróom-ñeent mu ne wa maa yastawi yem mukk al ama ki nga xam ne dafa silmaxawal basiir ak njàccaar nga xamante ne day gis lii nag borom bi lim ci jublu mooy ne ñi nga xamante ne nii wala yastawi du yem al ama ki nga xam ne moom ay bëtam dafa muuru ci li nga xam ne mooy yiiw mooy alquran ji mooy dafa cee gumba muy ñi nga xam ne ñooy yéefér yi wal basiiru ak ki nga xamante ne mooy aji ngëm yàlla ji nga xam ne moom mu ngi gis xéewalu boroom bi mu ko defal ak jaamu gi mu ko war a jaamu te di ko topp wala zulumaatu waaye du yem mukk li nga xam ne mooy ak ay lëndëm lëndëmu kéefër ak lëndëm nii rek ci biti boo xoolee ci biti ak lëndëm wala nuur ak li nga xam ne mooy leeru ngëm yàlla xam nga ne ñaar yooyu yem wala zillu waaye tamit du yem li nga xamante mooy ker ker yemul wala alxaruur ak tàngoor mooy keru àjjana ga leen di dig xam nga moo sori na yemul ak li nga xamante ne nii mooy tàngoor yi safara gëmay may ñi nga xamante ne di ko tëkkoo ñi nga xam ne ñoo ma weddi waaye ker ak li nga xam ne mooy tàngoor ci dunduk nit ñi rek xam nañ ne yemoon wa ma yastawi waaye du yem mukk ko al ahyaau ñi nga xam ne ñooy dund walal amwaatu waaye ñoom it ak ñii faatu ñooñu yemuñu loolu mooy lan mooy wala yastawi du yam al ahyaau ñi nga xam ne seen xol day dund mooy ñi gëm borom bi tabaraka wa taala walal amwaat ñooñu yemuñook ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi nga xam ne seen xol yi dafa dee mooy ñu ngi dund nii waaye ils vivotent ñoom ils vivent pas dunduñu waaye dañuy vivoter mooy ne gaa yoo xamante ne nii faatu nañu bu yàgg ndax li nga xam ne mooy dund dëgg mooy dund xol dund ruux dund di gëm yàlla di jaamu borom di tabaraka wa taala même bu dee ne kooku ki gëm yàlla mu ngi ci biir suuf ñu faat ñu ñu denc ko kooku mooy kiy dund waaye yéeféer bi nekk ci kaw suuf di dox bi mooy yàlla ci kaw suuf kooku mooy ki dee ñaar ñooñu xam nga ne yemuñu inna allaha dëgg-dëgg borom bi yusmi'u mooy ki nga xam ne mooy déggal mooy dégg mooy déggatal di déglul man yasha'u képp képp ko soob mooy def la nga xam ne moo bëgg nga dégg ko ci giiw te di ko topp nga daal mu gindi la ci moo koy def ku ko neex mama anta te yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam du yow nekkoo bi musma'in di dégguloo dégg koo xam ne mooy tax mu nangu alquran mooy nangu l'islam man fil qubuur ñi nga xam ne ñu ngi ci seen bàmmeel yi moom ñi yem nekk seen bàmmeel yee yem muy yéefir yi voilà lii nii mooy suñu borom da ciy joxe misaalu ki nga xamante ne nii moo gëm yàlla ak ki nga xam ne mooy ki kéefër to di ñëwaat ci hidaaya gañ la doon wax gind gi nga xam ne hidaayatul irshad ak hidaayatu tawfiq muy gindi gi nga xamante ne borom bi tabaraka wa moo ko teg yonent yi aleyhim salaatu wasalaam ak ñu topp seenu yoon ñu man ci di gindi nit ñi di leen wan yoon wi kantaa li tax ñoom ñuy gëm loolu nangu ko sax ci ba faatu ci loolu borom bee koy def loolu lay wax nii waaye it day tekki leneen tamit wama anta kon di da yow nekkoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi musmi'in di déggloo man fil qubuuri ñi nga xam ne ñoom lañ suul ñu nekk ci biir suuf ñooñu moom kenn mënoo leen dégguloo déggloo loolu lu mel noonu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha moom noonu la ko jàppe xam nga fii maa ngi naan ay misaal la loolu mooy misaal la muy joxe ci way deeñu waaye tamit ñi nga xam ne ñoo mooy entre yéeféer yi ak jullit ñi bokk ak yéeféer yi waaye moom dafa jàppoon ne tamit lu dëgg la ci loo xam ne mooy laay bi la koy wax mooy ne yow nit ki yow yonent bi alei sat salaam doo dégguloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bàmmeel yi ba lool moo tax xadiis bi nga xam ne moom la mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu anhu doon wax tam nekk ci saxiixay ni naka noonu baayam da ko doon wax Seydina Umar te loolu jëlee nañ ko ci Abu Talha di bàyyi jiitle Seydina Anas ibnu Maalik ne ko doon mawlaana ibnu Mas'ud ñoom ñii ñépp nettal nañ na yonent bi aleyhi salatu wasalaam keroog Badar da doon wax gaa yi ne mooy waa yéeféru Mbàkka yi ba nga xam ne ci lañ leen rey foofale dugal leen ca teenu mbalka ma nekkoon foofu foofale ca Badar ñoom Abu li nag ñoom Umayya na Xalaf ñoom ñoom ñoom gaayoo yële biñ leen fa dugalee yonent ma lay saa saam taxaw di wax ak ñoom di leen woor di woor seen tur yi di leen woo diw ak diw ak diw diw ndax di ndax ji ndax fekk ngeen li ma seen man de bokk naa li ma sama borom digul muy dëgg yéen est-ce que fekk ngeen li leen seen borom sama borom doon dig mu nekk dëgg ba Seydina Omar na ko mais ya rasulallah beneen riwaay yi ñoom Mawlana ma Mas'ud ñu ne ñun ñu ne ko waaye yonent bi alayhi salaam da ngay wax ñoo xam ne dañoo génn àddina kayfa tukallimu te lool imaam Ibn Isaaq daal na koy solo rahmatullah alayhima kayfa tukallimu qawman nan ngay wax ak ay nit ñoo xam ne qad jayyafu ba'da an jayyafu bi nga xam ne ci lañu nekk ñoo xam ne ay medd la ñu faatu nii ngay wax ak ñoom ñoom dañ lay yonent bi alayhi salaam ne leen yéen gilu nga mel leen dégg yéen ñii taxaw sama saxaaba yi radiyallahu anhum ankum ginu ngeen maa ginu leen a dégg ñoom abu jahlin ñi may waxal di leen woo ginu leen maa dégg ñoom du yéen leen gën a dégg li ma leen di wax waaye ñoom dañoo marul la tontu loolu nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha buñ ña soo nettali loolu da wax ne déedéet Mawlana ibn Umar dafa juum da doon wax ne Abdallah ibn Umar dafa juum yonent bi sallallahu saa wasallam li mu wax mooy ginu ñoo laa xam waaye loolu noonu <clears throat> simple na mooy. parce que moom da doon tegtaloo aaya bii wa maa anta bi musmi'in man fil qubur ndax borom bi dane yow yonent bi alayhi salaam nekkoo koo xam ne koo xam ne kuy dégguloo ñi nekk ci bàmmeel yi ñu moom mu ne yonent bi alayhi salaam ya'lamuhum la ñuy wax kon la wax mooy ginu leen a yow ginu ngeen leen a xam loolu simple na dañ naan ñëwee li am ba des mooy li al imaam al ismaili rahmatullah alayhi wax ne sayyidatu Aisha de daa nekk koo xam ne géeju xam-xam la koo xam ne masala yu bari ci moom lañuy ñuy delloo waaye nag mooy fii mënuñoo delloo riwaaya waxu ñi nga xam ne mooy ñoom sayyidna Umar sayyidna Abdallah ibn Umar sayyidna Abdallah ibn Mas'ud sayyidna Abu Talha ak ñeneen ci sahaaba yi radiyallahu anhum daal di nettali ne ñoom ñoom ñi fekke woon Badar Mawlaana ibn Umar sax demuloon waaye baayam Seydina Umar Mawlaana ibn Mas'ud Abu Talha ñoom ñëpp ñu ne ma yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne yéen ginu ngeen ñoo dégg loolu mënuñu koo dàq rek que ne dafa waxoon ya'lamuhum voilà mooy ne ñaar yooyu man nañ leen a boole mooy ci bu dee ne ñoom ginuñ leen a xam mais ña nekk ci biir bàmmeel yi di xam mooy la boroom bi mu def moom ñu xam li yonent bi alayhi salaatu salaam di wax moom moo def ne tey. ñoom dañuy dégg li yonent bi alayhi salaatu salaam di wax te loolu moom la leen yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne giru ngeen leen a dégg li may wax que ñoom waaye nag dañoo mënula tontu kon mbir mi loolu la mooy loolu mooy insha allah li gën a dëgër que loolu la te am na riwaay boo xam ne sax imaam Ibn Isaaq da koo solo ak imaam Ahmad ci sanad boo xam ne bu wér la sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne moom nettali euh, xew-xew boobu pare wax li ñeneen ñi wax mais yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy yéen ginu ngeen leen a kon loolu mooy moo tax comme al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah wax ci Fathul Bari rahmatullah alayhi ne bu nee ne riwaay jàpp nañ ko kon loolu day wane ne kon amaana Sayyidatu Aisha après da doon waxaat lële tamit que bi mu gisee ne lële wér na tamit moom it muy wax ne kon yonent ma lay saa saa wax na yéen du ngeen dégg waaye li am ba des mooy de toute façon lu mu ci man di demee mooy ne yonent ma lay saa saa wax na leen wax na ci lu leer ci hadith yu leer nekk ci saxiix yi que yéen ginu ngeen leen a dégg moo tax suñu borom bi nga xam ne moom moo ko wax fii ne ko yow du yaay déggloo ñi nekk ci bàmmeel yi buñ jàppee mooy firi boobu këne ci biti te loolu lu wér la mooy zaahiru aaya bi këne mooy ñi muy wax mooy ñi faatu yow doo leen déggloo loolu dañ naan dëgg la borom bi du leen dégg du yonent ma saa saa manu leen a déggloo waaye saa bu soobee borom bi moom mi namb baa bu ko neexee mu déggloo ñi faatu li yonent ma alayhi salaatu salaam di wax comme ni mu ko déggloowe waa Badar ñoom Abu Jahlin ñuy dégg yonent bi alayhi salaatu salaam di leen woo di leen wax nan leen ndax fekk ngeen trouver ngeen li leen seen borom man de trouvé naa li ma sa borom digoon muy nekk dëgg hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li nga xam ne moom la leen seen borom di sama borom daal di woon dig muy dëgg léegi nag mu ne yéen ginu ngeen leen a dégg saxaaba yi jaaxle naan ko looy wax ak ñoo xam ne dañu faatu ma ne ginu ngeen leen a dégg li may wax wallahu ta'ala a'lam ñu borom ne kon ñu continuer in anta yow nekkoo yow yonent bi alayhi salatu wassalaam illaa ludul nadirul xuppaate kan nga anta bi musmim man fil qubur mooy gis nga yéeféer yi nga xam ne seen xol yeeg bàmmee la yem ndax képp koo xam ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne ki nga xam ne kër gi nga xam ne dañ fay jàng alxuraan dafa tudd borom bi ak kër gi nga xam ne duñ fa tudd borom bi mu ngi mel ni kër gële mooy kër gi dund kër gi moom mooy tabax bu màbb xarib baytul xarib boo xam ne dafa màbb tabax bu màbb lay niroo foo xam ne kenn du fa tudd borom bi tabaaraka wa taala kon loolu la mooy kon nga gis kër googu même bu fa ay nit nekkee di fa dund di fa nekk musique yi daw caaxaan yi daw mais kenn du fa tudd boroom bi suñu yonent ba sa sam nee na moo tabax bu màbb daan wayam loolu mooy loolu rek mooy seen xol yi moo bàmmee la yam ñu mel noonu nag mënoo leen a dégguloo lu dul mu sob borom bi li nga xam ne mooy yiiw li nga xam ne mooy alquran li nga xam ne mooy tax ñu génn ci seen bàkkaar génn ci seen kéeféer gi wala génn ci seen mooy yàlla yi loolu kenn manu ko lu dul borom bi tabaaraka wa taala in anta kon yow nekkoo illaa lu dul nadirun xuppaatekat salaatu wassalaam mu ne in naa ñun borom bi arsalnaaka ñoo la yónni yow muhammad alayhi salaatu wassalaam bil xaq ci dëgg la borom bi yónni moo la yónni jaare ko ci wax yu bii mu la jox bashiran nga nekk koo xamante ne nii ngay bégal ñi gëm wa nadiran waaye di xubba ñi nga xam ne ñoo newul ci yoon wi wa in min ummatin te amul benn xeet wat nag mu mu mas a jaar ci kaw suuf illaa lu dul xalaa jaar na fa suñu borom yónni na fa mi fii haa ca biir nadirun yoo xam ne xuppaatekat la moo tax ku nekk xeet woo gis rek yonent suñu borom yónni na fa li nga xamante ne moo yonent loolu jeex na kon loolu la innama anta munzirun comme ni mu waxoon ci beneen laaya bi wali kulli qawmin haad dëgg-dëgg yow nekkoo lu dul koo xam ne xuppaatekat nga ta xeet wu ne ñun naa fa ñoo xam ne ñoo leen di guider di leen teg ci yoon moo tax mbir mi moo tax yonent bari moo tax toog naan waa diw moom ma suñu am yonent loolu yaa ngi wax lu la leerul xanaa du ñu xeet suñu boroom nee na amul benn xeet lu dul ne mooy ne illaa lu dul man yónni naa fa li nga xamante ne nii mooy nadir koo xam ne moo leen di xubbu